aksi woon nañ ci juróom ñetteelu laaya bi fi suñu boroom doon waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal yahuud yeeg ñi mel ni ñoom ak ñi nga xamante ne nii ndax ay jullit lañu waaye mu ngi mel ni dee moom la ñuy daw saasu ne loolu nag di jukkoo jullit nu ne wax leen ne innal mawta yëg leen ne dee alladi bi nga xam ne tafirruuna minhu moom ngeen di daw fa innahu dëgg-dëgg moom mulaaqiikum day dajeeg yéen summa ginnaaw gi turadduuna mu deñu delloo leen ilaa aalimil ghaybi wash shahaada ci ki nga xam ne moo xam li nga xam ne mooy kumpaag li feeñ fa yunabbi'ukum mu daal di leen xabaare bima kuntum na ci la ngeen doon jëf fii ci kaw suuf moo tax nit ñi bu taa yooyu ak ba léegi da ngay gis bu ñu waxee ne taa yooyu buñ ne xare nga gis naa fiq yéeg ñi mel noonu naan hee hee foofu wóorul nañ leen toog fii da ngeen di dem faat seen bakkan ngir lan yéen da ngeen a feebar wala lu leen dal suñu boroom waxoon ci yeneen saar ne gis nga ki nga xam ne sax ci kaw lalam la nekk bu boroom bi dogaloon ne fa lay faatoo daw ne demul ci toolu xare bi boroom bi dee dina ko fekk ca kaw lalam ba mu toog nga ba tam yoru ko de kon nag bu leen yaakaar ne kii dee mooy ki nekk ci toolu xare wala kii dee mooy ki nekk ci naaj wi yow mi nekk ci ker gi nag di nooyal moom lu baax kese lay dal doo faatu de. suñu boroom ne du demee noonu suñu boroom di continuer nag muy laaya bi nga xam ne mooy mooy juróom-ñeent juróom-ñeenteelu laaya bi muy neuf mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ca dëggal idaa nuudiya lissalaati min yawmil jumu'a bu ñu wootee mooy bu ñu noddee lissalaati ngir julli min yawmil jumu'ati ngir bésu ajjuma ñu mooy julli ja nga xam ne mooy julli ajjuma ñu nodd mooy nodd bu mujj ba fasaw na ngeen gaaw ilaa zikrillahi ca xutba ba ba déglu ji xutba ba bu leen toog ci seen kër yi di seetaani télé wala di waxtaan wala nekk fi di plané rek bu ñuy wax ngeen naan noo way imaam bi xutba da ngay waaru quoi nañ bàyyi ba heure bi nga xam ne leer nañu ne moom mooy baam fa lay jeex ñu door ak si nga xam ne dañuy ñoo rek fekk muy kàbbaar wala mu tàmbali suñu borom ne déedéet bu leen def lool ne façon na ngeen gaaw ilaa zikrillahi jëm ci xutba bu muy tudd bi yàlla boobu bële muy xutba ba na ngeen ko fekke julli yëpp tudd yàlla la mazarul bay'ata na ngeen bàyyi seen yaxantu bi ngeen nekke nit du taafantaloo sama njaay meek sama liggéey beeg yooyoo tax manumaa dem ajjuma mu toog daanaka am atam man naa toog at bu ci dem ajjuma loolu de xam nga ne gàcce dëgg la ci koo xam ne nee nga jullit nga di taafantaloo sama liggéey beeg sama kii beeg xam nga bureau beeg xale yeeg école beeg yooyu du lay de zalikum dam ngeen ne lii ma leen wax nag mooy gaaw dem ci bu ngeen déggee noddu xayrun lakum moo gën ci yéen de in kuntum na ndem nekkoon ngeen ñu xam dëgg-dëgg fa iza qudiyati salatu bu ngeen deme nag ba julli julli ngeen déglu xutba ba imaam bi jiite leen ba ngeen julli ba julli ja jeex tantashiru na ngeen tasaaroo fil ardi ci kaw suuf wabtaxu te na ngeen sàkku min fadlillahi ci ngëneelu yàlla gi mooy man ngeen a dellu ci seen commerce ya ngeen newoon bu booba waaye man ngeen a dellu rawatina li nga xam ne mooy defar diggante yi nekk ci jaamu yàlla gi liggéey ba nga jaamu ko nga daal di ko yéene jaamu yàlla boo fa newee yaa ngi ci jaamu yàlla wadkurullaha te na ngeen di tudd seen borom kasiiran lu bare bare bare rawatina ci bésub àjjuma gi la'allakum bu ko defee bu ngeen koy def rek tuflihuna di ngeen nag tekkiwul ne mooy fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi te ne mooy kon bu ñu sëlmalee rek dañoo war a jóg déedéet loolu déggin booboo ci ne de déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam saabu bu julloon ba pare da doon tourné jàngale na baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne moom la ñuy def loolu moom moo ko jàngale da doon toog di ko def toog di waxtaan ak sahaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum lii li nga xam ne moom la yu ne yi di wax rahmatullah alayhim boroom xam-xam usul moo ci nekk mooy li nga xamante ne nii mooy digle la goo xam ne dafa ñëw ginnaaw bi ñu leen teree mooy digle goo xam ne dafa ñëw ginnaaw biñ leen teree ne leen bàyyi leen jaay léegi bu julli ji jeexee na ngeen jóg dem fantashiru tasaaroo leen loolu tekkiwul ne mooy lañ doon def muy njaay ma dañuy xool lan la bu dee ne moom loolu dafa nekk loo xam ne farata la woon mooy la ñuy def yi day nekk farata bu dee ne lu dagan kese la a xam yaxantu mooy am njaayu commerce dafa dagan kese tekkiwul ne fii ma ne ku ku pare rek foog nga war a dem jaayi déedéet mooy comme li mu wax rek ci saar bi mu ne ne bu ngeen wa idaa halaltum fastaadu mooy ne ke suuratul yi nga xam ne mooy al maa'ida bu ngeen génnee ci seen sacralisation bu ngeen ajee ba pare daal di génn ci li nga xam ne mooy mooy mooy seen armal gi léegi fastaadu na ngeen commencé rëbb bu ce foofu nit ki danaan kon ne iwjaaj bu génn ci daa war a jël ay kii wam dem ci àll bi naan day rëbbi loolu kenn xam nañ ne demewul noonu mooy ne la ma ngeen tere woon ci rëbb man ngeen koo defaat ku mu neex nga defaat moo fii wayam mooy bu julli bi jeexee ku mu neex nga dem commerce waat ku mu neex mu man ajjuma laa def bésu feet man duma fi liggéey yi mu toog di ñaan di di waxtaan muy def ay ñaanam baaqiyaatu saalihaat waxtaane mbiru diine ci jàkka ji wala yooyu bu amee ñaari rakk yu muy julli li gën yonent mi alayhi salaatu salaam këram nag la ko doon jullee waaye ginnaaw bi mu defee yooyu yëpp kon mbir mi loolu la de kon wa idaa ra'aw tijaaratan muy tëj saar bi mu ne wa idaa ra'aw bu ñu gisee ñoom nit ñi tijaaratan am yaxantu aw lahwan wala loo xam ne mooy mooy day mooy am buusóor la infaddu ilayha mooy lahu ji mooy lépp loo xamante ni nii day tax tudd yàlla gi nga war a ne en permanence ci loo xam ne loo sax lay doon di ko sa boroom di fekk sa boroom di ko déglu di topp ay tereem di topp ay ay ndigalam tey sori ay tereem loolu le ak di ko tudd saa ne lépp lu la ciy jële rek loolu mooy lahu mu ne nag nit bu ñu gisee li nga xam ne mooy am yaxantu walla lahu muy mbóosóor yooyu in faddu ilayha ñu bubbu dem te loolu le wa tarakuuka ñu bàyyi la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'iman fii nga taxaw ñu bàyyi la taxaw qul waxal maa inda allahi li nekk fa yàlla de xayrun moo gën minal lahwi ci li nga xamante ne nii mooy mboosóor yooyu la watti wa mina tijaara moo gën a yaxantuy addina yi commerce addina de wallahu te borom bi xayru raziqiina mooy ki nga xam ne moo gën ci ki mooy ki gën ci ñiy wërsëgalaate te moom kese mooy ki wërsëgalaate lii nag aaya bii nii comme ni Seydina Jaabir wax ni hadis bi ne ci saxiix yi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa taxawoon doon leen xutba benn bés ñu jekki nag jamono la yoo xam ne jamonoy xiif la woon ak maral nit ñi sonnoon lool ñàkk lool mbir yi sàq yi daanaka as lëf newu ci dara newu ci ñu jekki rek bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ajjuma di xutba léegi nag ñu dégg am riir mu rëy rëy ca biti ñu ne héehée xawaafil yi muy muy muy njëgg yu mag ya li nga xam ne mooy caravane yu mag yi nga xam ne dañoo yëpp ba fees gëléem yee yëpp ay marchandises ay lekk ak naan ak ay marchandises ba fees mel ñooy yëngunoo la nit ñu bari daal di dem nit ñu bari daal di dem daal di daw dem ngir lan ngir fekke gi la nga xamante ne mooy am ci loo lële suñu boroom nag wàcce lii ba mu des Seydina Jaabir nee na fukki nit ak ñaar ñoo fa desoon moom ci la woon mu ne ak Seydina Abu Bakrin ak Seydina Umar radiyallahu anhum ñoom ñoo moom de bougé wuñu woon ñu ma fa woon bokk nañ ci fukk yooyu ak ñaar loolu nag suñu borom ci la wàcc lii nag ne bu ëppoon nga moom wa idaa ra'aw tijaaratan mu ngi gisee am yaxantu aw lahwan ak loo xamante ne nii mooy day da leen di fëkk ci ñu sori li nga xamante ne jëlee leen ci mooy zikrullah gi muy zikrullah gi yàlla gi ñu dem bàyyi fa woon nag bàyyi la fii nga taxaw yow di xutba qa'iman nga taxaw noonu tamit dañ ci xam ne kii xutba day taxaw du toog de xul kon waxal ma indallahi la ne fa yàlla xayrun moo gën ci li ngeen di daw di ko wuti xutba bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekke woon nga xam ne seen defaru addina ak àllaxira ci ne moo gën la ngeen dawoon doon ko xool yi wa min at-tijaarati ak ca commerce doo gële wallahu te borom bi xayru mooy moo gën ar-raaziqiina mooy ki mooy ki gën ci wërsëgale te moom mooy ki wërsëgalaate